baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci saar bi muy ci juróom benneelu laaya bi ba léegi te ñu gënu koo xame ci laayatul wadu am ñu koy waxte na moom itam mooy laayatu tayammum comme ni ñu ko leerale woon walillahi alhamdu walminna ginnaaw nag bi nga xamante ne nii gisoon nañ li jëmoon ci wàllu njàpp waaye gisaale woon li nga xamante ne nii noone mooy li nga xamante ne nii ci wàllu njàpp nag am na lu luñ ci waxuloon bi ñuy wax farata yi mooy li nga xam ne dañ naan almuwaala mooy boo raxasee benn cër mooy nga bañ a def benn diir bu yàgg diggante bi ngay raxas bii ak bi ngay raxas bii raxas benn xar kanam bi ba pare di dem wuyu ji téléphone téléphone bi sone nga dem wax bam neex la di ñëwaat ne dangay continuer fekk si yëpp wow déedéet kooku moo tax mooy dafa war a jokkaloo waaye tamit at tartiibu baynal faraid loolu li gën a dëgër mooy toftale li nga xam ne mooy diggante farataay njàpp yi yi nga xam ne yooyu ay raxas xar kanam raxas loxo yi ci baaraam yi daal di koy xàll ba li nga xam ne ci li nga xam ne mooy mooy mooy conc yi ak li nga xamante ne mooy masaa bopp bi ak li nga xam ne mooy raxas tànk yi loolu li gën a dëgër mooy waxu shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim que ne loolu farata la moo tax suñu boroom tudd ko noonu ba pare duggal diggante yoo xam ne dañu koy raxas mu dugal ci loo xamante ne masaa la muy masaa bopp mu dugal ko diggante li nga xam ne mooy raxas xar kanam raxas loxo yi ba ci ak digganteem ak lañ raxas tànk yi mu def fi li nga xamante ne nii mooy masaa li nga xam ne mooy bopp bi kon loolu mooy li gën a dëgër wuteeg li nga xam ne ngiiru maalikee yi rahmatullah rahmatullahi alayhim ak ñi mel ni ñoom jàpp ne loolu moom moom de sunna la waaye li gën a dëgër mooy loolu farata la walillahi alhamdu wal minna léegi nag gisaale woon nañ li nga xam ne mooy tiim ndax njàng mi nga xam ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum loolu moom njàng moo bële ngeen raxas ngeen masaa li nga xam ne mooy ci seen bopp yi ngeen masaa seen bopp yi ak seen tànk yi voilà loolu lële la même bu dee ne am na ñu naan ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naan wamsahu almashu mooy loolu day tekki tamit li nga xamante ne nii mooy raxas tamit day tekki lool ci arab waaw loolu am na ñu koy wax waaye daal wax yiñ ci waxoon mooy yi nga xam ne ñoo yi ci gën a siiw walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu waroon a jàll ci beneen côté bi mooy bi nga xamante ne gisoon nañ tamit sangu set walla wa in kuntum junuban fatahharu bu ngeen nekkee ñoo xam ne da naan am janaaba na ngeen laab lu mooy laab loo nga xam ne day jéggi dayo mooy ndox mi na laal fépp mooy na laal ci yaram bi yépp na fa ndox ma daal yàgg léegi nag li ci tegu nag moom lañu waroon a gis mooy mooy jàngoon nañ mbir mi ca bu waxoon li muy tekki ngir bañ a guddal mooy dañuy dugg directement nag ci li nga xam ne moom lay ndox mu ne bu ngeen feebaree wala ngeen nekk ñoo xamante ne ci kaw tukki ngeen nekk wala am koo xam ne ci yéen dafa jóge fa ñuy tuure ndox wala ca wanag waa wala fa léegi wala boo ngeen jonjoog jigéen ñi léew falam tajidu maa a te trouvé wu ngeen ndox fa tayammamu na ngeen jublu saa ngi daan pàkk tayyiban boo xam ne bu teey la léegi nag nan lañ koy defee mu ne famsahu na ngeen masa bi wujuhikum ci seen xar kanam yi wa aydikum min ak seen loxo yi minhu ca pàkk bu sell boo bële léegi nag lii lañ la waxoon nag moo ñuy dugal ci beneen façon mooy ci laab mooy laab boo xam ne ndax laab yiñ fi jot a gis nii yépp ñun ba fii ñuy waxe yooyu lañuy wax mooy tahaara maa iya mooy laab goo xam ne ci wàllu ndox la gis nga njàpp mi ci ndox lañ doon wax ni yeneen yi da ngay raxas ñëw ba ci xuff yi ci tànk yi wala yi nga sol sànke yi wala kawas yi nga daal di koy massa waaye li ci leneen li da koo raxasoon te booy massa sa loxo day tooy loola mu ngi noonu waaye nag fii nag ñu pare ak sangu set yooyu yëpp ndox la woon fii nag muy wax mu ngi wax li nga xamante ne nii <clears throat> mooy li nga xam ne mooy tiim mooy tahaara bi nga xamante ne nii moom turaabiya la mooy ci kojug suuf la kon nag loolu la ndax ndox bu fi nekkul suuf mooy taxaw li nga xam ne mooy palaasam loolu lu ama am solo la kon nag léegi nag ñu war a ñëw nag kon ci attey atteyam moom ak tayammum mooy mooy alqasdu walla tayammama buñ nee mooy mooy li alquran wax fa tayammamu sa'idan tayyiba na nangeen jublu pàkk boo xam ne bu teey la loolu nag mooy moo ñuy yóbbu kon ci wàllu ni na tiim tiim kon loolu daa nekk loo xamante ne nii moom daa dañ koy dañ koy yoonal sharia daf koo yoonal comme nii ko suñu borom waxe nii ne fekk lan falam tajidu maa mooy bu ngeen trouvé ndox fekk la nga war a def yow il faut mu ab laab laab nekk ci jiitu ko loolu mu jot nga war koo def te amoonu ngeen ndox falam tajidu maa a bu boobaa ci la nit kiy tiim te loolu nag falam tajidu maa a dafa nekk dafa am ñaar yu mu làmb waaw benn bi mooy yow trouvé woo ndox parce que fi nga nekk loolu nag tekkiwul ne nit ki il faut mu nekk ci tukki kese déedéet mu nekk biir kër yi sax li mu wax ne awala safarin loolu dadi ci tukki la ëpp lu nit ki di ñàkk mana a ndox di yor ndox mooy ndoxam day gaaw a jeex léeg-léeg surtout bu dee ne fa mu dem day sori te bariwul gox yu muy jaar dëkk yu muy jaar te provision wam bariwul loolu day ñàkk ndox da koo yomb moo tax suñu boroom tudd loolu waaye tekkiwul mukk ko ne ki nekk ci kër yi nekk ci biir village bi wala ci biir ville bi ndox ñàkk robinet yi tëj amul benn benn paan bu ñu tegoon amul benn mbalka amul benn noo xamante ni benn genre wala benn ndaa boo xamante ne lañ defoon ndox léegi nag ñu ne ko mais yow fexeel trouver solution te amul lu mu jënde ndox loolu moom waxuñu ko kooku day tiim tamit voilà mu ubbi robinet yi sawaay robinet yi naaw nañu ndox mi nekku fi voilà wala ndox mi fi ne kenn loolu mooy benn voilà trouvé wuñ ndox wala mooy man trouvé naa ndox sax waaye ndox mi dafa sedd sedd goo xamante ni nii yéexee li ëpp sama njort mooy bu ma ko utiliser bees bu ma ko jëfandikoo wee mooy damay feebar wala moom damaa feebar mais damay yokk feebar loolu bu ko xawee kooku du bu tam manu koo tàngal voilà manu koo tàngal kooku moom julli jot te bu fi bàyyee waxtu wi day weesu kooku dañ naan ko tiimal voilà day tiim même bu dee ndox mee ngi fi kooku ndox mee ngi fi waaye day mel ni day yor attee lu fi newul parce que mu ngi fi waaye masu koo jëfee te loolu li koy wane que loolu mën naa nekk mooy xadiis mi nga xamante ne nii lenn ci sunan yi muy xadiisu seydina ki nga xamante ne nii amru ibn al-aas radiyallahu taala anhu keroog bi ko yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di wee yónni ci ghazwatu zaati salaasil muy xare boo bële nga xam ne moom la jiitaloon moom seydina amru ibn al-aas yónni wala ñoom abu ubayda amir ibn al-jarrah ak ñoom seydina siddiq ak ñoom seydina omar ñu nekk renfort ci moom ndax dafa dem fekk gaa yi bari mu daal di demander daal di laaj yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ab sariya la armée la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam demul moom la ci yebaloon mu dem gis gaaya bari mu daal di yónnee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne na ko yónnee renfort léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko yónnee renfort boo xam ne comme ca jiitaloon mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ndax dafa laaj Seydina Abu Bakar ne man man pare naa ngir dem Seydina Omar ne man pare naa ngir dem léegi nag ak yooyu mu formé kii bi nag jiital Seydina Amir ibn al-Jarrah abu ubayda radiallahu anhum wa ardaahum léegi bañ demee seydna amr comme moo jiite woon armée bu njëkk bu mag bi yépp ndax ñee madad lañ woon mooy dañ leen a yokkoon ci ñoom léegi nag benn bés benn bañ demee waaye julli fajar léegi nag ñuy jor julli fajar Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu daal di gént ci guddi gi waaye nag amul ndox ndox ma daa seen doon guy sax ndox ma daa seen doon guy léegi nag mu daal di jiite ñoom Seydina Abu Bakar ak ñoom ñépp ak ñoom Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa anhum wa ardaahum léegi nag bi mu leen jiitee ba pare ne leen man nag yëg leen ne man bi ma leen di jiite nii awma ma woon kii waa mooy damaa tiimoon ndax aw janaaba balaa amoon ba gaa yi bon ñu bari xaw a affaire bi metti leen waa ñu ne ah léegi nag bi ñu demee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di koy yegge daal di koy wax daal li nga xam ne moom la Seydina Amr mi def <coughs> léegi nag léegi nag si yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy woowe ne ko waa yaa amr ne ko yow sallayta bin naasi wa anta junub ne ko yow amr waa yow da ngaa jut da jiite nit ñi ba pare fekkoon yow da ngaa amoon janaaba mu ne leen waaw ndax yan damaa damaa dégg borom bi tabaraka wa taala wax yow ndaw yàlla li moom laa dégg yow alayhi salaatu wassalaam mu ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp ndax inna allaha kaana bikum wala inna allaha kaana bikum rahima mu ne nee na damaa dégg ci mooy laaya alquran la mu ne borom bi tabaaraka wa taala dane bu leen faat seen bopp voilà ndax seen borom tabaaraka wa taala moom de moom dafa nekk koo xamante ne nii def leen a yërëm voilà loolu nag moo tax léegi nag man daal moo tax ma ambro waaw man daal loolu moo tax man daal euh, ma kiiwuma <coughs> waaw moo tax man ma daal di nekk koo xamante ne nii dama tiim ndax ndox maa nga foon waaye dama doon ragal bu ma ko utiliser woon mu gaañ ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu ko dara te loolu bu doon ne lenn na ngi ci dina ko way yow demal nga jàppi way xam nga ne yow li nga doon demal nga sangu ji loola lool waroo ko woon a def loolu day wane ne kon ndox mën na fee nekk waaye mënuma koo utiliser wala yow fi mu nekk mu ngi fee waaye mënoo cee jot voilà wala nga nekk koo xam ne dañ laa yeew yeew la fenn ndox maa ngi nii ngay tiim waaye dañ laa mënute daal di lay dugal ci prison foo xam ne ndox maa ngi mais jullee ngi weesu kooku it day tiim kon nag mbir yi falam tajidu maa te trouvé wu ngeen ndox yi yépp da koy làmb kon nag kon gis nañ tiim kon li koy waral mooy benn awma ndox du tout mooy gisuma fi ndox wala ndox a fi waaye nag damaa feebar ragal ne bu ma ko utiliser wala sax feebaruma sedd na seddaay goo xam ne damay ragal ne bu ma ko utiliser mu feebar loo ma walla ma damaa jot feebar mu yokku ma feebar wala mu gaañ ma loolu moo taxoon ci xadiis boobu la nga xam ne Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom moo ko soloo muy mbooloo mële nga xam ne même bu dee xadiis bi fiihi daafa am na ak ak ak wéradigu ci ne mooy ne gaa yooyu àndoon daal di woon dem li nga xamante ne nii benn tukki ay saxaaba lañ woon kenn ki daal di gaañu ci bopp léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu am na léegi nag mu daal di laaj ñi nga xamante ne nii comme xadiis bi ni ko al imaam Abu Daawuda as-Sijistaani yu rahmatullahi alayhi daal di solowee am na nag sax ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne xadiis bi xasan na walla mu ngi noonu le waaye daal léegi nag ñoom ñu na léegi nag ñu daal bu waaji bi mu gaañoo ci bopp mu laaj gaa ñi mu àndaloon daal ne leen a ah, léegi nan laay def am nag bon ñu ne ko non non manoo fee ndax est-ce que gisu ngeen ne mën naa tiim ñu ne ko mukk waaye yow benn am benn ngànt laa benn Boulogne-sur-Mer te nga man ndox maa ngi nii léegi nag waa ji sangu far ndox mi daa seet doon lool jaar ci bopp bi nga xam ne fa tojoon toj toj bi léegi nag ci la génn àddina bi ñëwee nag wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne qataluhu qatalahumullah ñii de faat ngeen ko yéen daal cim yéen daal yéen daal cim ala sa'alu waaye yéen lan moo terewoon ñoom ñu laaj in lam ya'lamu ba ñu xamuloon